إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ñu leen gërëm ñu leen ndokkeel ñu leen balu xaq ñu leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan sant tàmbale ci sant borom bi jalla jalaaluhu wa ansa kamaaluhu mënu may nu daje fii te dara taxul lu dul ngir jëmmam ci cadre lislaam ak ci yoon wi yoonu murit di sant kon borom bi ci jàppandi bi muy jàppandi loolu xeet na ci nit lépp lum dugg te jéem koo xam ba xam nam cay duggee nam cay nekkee lam cay jëfe xam teggin ya bërëb ba laaj mën na ca sonn te njëriñ yi du toll na mu war a toll ndax li nga xam ni mooy li ànd ak nit ba lépp lu mu bëgg jële ci njëriñ la ca nekk lépp te bu ca duggee te àndul ak loola coono la cay am borom bi tabaraka wa taala ko njëriñal loola ma tax kon loolu lu ma tax xam la sëñ bi daf koo bind daf koo melowoo bind ko santaane ko xam ne ko ba mu leer mu di melow yu jullit war a melowoo yoo xam ne ku dégg baat bi mu niru la lu woyof lu ñëpp nekkee yoo xam ne daanaka soxla war a waxtaane fekk sore na loolu mooy di gën a diis te gën a mën a jàng di gën a mën a xam mooy melaw jullit bala ngay agsi ci melaw taalibe ndax ak taalibe ci biir cadre l'islam la nekk bi l'islam ji taxawul taalibe gi di taxaw taalibe gi it dafa am melaw mu laaj te melaw yi dañ ko war a xam jéem ko melawoo moo di jikko ju rafet mooy melaw xol melaw xel bi melawoo ba nga xam ne leer gu jóg wu ci ko dugg ca te dootu génn ay wu jóg tey lor nit ci addunaam di ko lor ci sukkuraat di ko lor ci kiraayu bàmmeelam di ko lor bis ba bu ñu taxawee di dox digganteem ak texe gu deppetoo nekk ci sàggane loolu la muy alxuluqul xasan sallallahu alayhi wa jikko ju rafet lay njëkk a teg ci balance yomal xiyaame gannaaw moom la ñu njëkk a teg ci balance te nee na moo gën a diis ci li ñuy peese ëllëg moo tax jikko ju rafet la tàmbalee ngeen di jàngee nas din nañ tudd ko téere eh, nas di xabaa'il xaaj ne teggin rek jàngale xam leen na ci bopp bi lépp lu dugg te àndul ak teggin di ca jëriñu borom mi ku jege yàlla la ku jege yonent bi la ku jege àjjana la ku sori safara la ku amul teggin lépp lu ñu dugg yàlla du barkeel loola te ki nga xam ni amul teggin ku sori yàlla la ku jege safara la ku sori àjjana la kon defe naa ne teggin mooy di gën a rëy suñ bi nag daf koo jàngale façon wu jàngaleen wu nekk ñi mu ko doon jàng mu topp leen di leen sàmm di leen seet ba xam teggin yooyu mu jàngale melowoo nañ ko biir ak bitti wala déet saa yu nekk daf leen daan jaj ci waxtu woo xamee ne teggin màcc na ndax yara ci jiitu ak teggin ci alxuluqul xasan ji waxoon lu di jikko ju rafet li ci tegu mooy yéene yiw bépp jullit bi mu doon nga yéene ko li nga yéene sa bopp ku la tooñ boo ma ne jéggal nga jéggal ko lu diis la ci ëllëg bu ñuy peese yiw yi ku la wan gannaaw nga jéem a jox ko moom def ko mbokk bu dee jullit ku la xañ nga jéem koo may nekk di ko bari njëriñ ci ñi la wër ki bari njëriñ donte yéefar la it suñu borom ko lakk mukk kon loolu moo am solo la bokk na kon ci meloy xol yu rafet yooyu nit war a melowoo béréb bi nga nekk ak li la wër ñi ngay jëflante ñi ngay dajeel ñi nga dëkkal teggin yi mu ngi tàmbali ci sa jëm sa jëmm jii teggin ñi nga koo war moo di na nga fexe ba tàmbalee ci set sa jëmm set li ngay sol set fi nga nekk set ngay nekk ku saxoo turu la tàmmal sa lamiñ bi wax ju rafet sax yiw sëñ Tuubaa nee na wa la lisaana qawlal xayri تفوز به وتكفى كل ضير لقول سيد الورى من كان صلى عليه ربه إدمانا na nga tàmmal sa lamiñ yi wax yiw yu rafet bu ko defee da nga texe ci sa wagas lamiñ bi te daañu la fegal bépp ay ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku gëm yàlla ak bis bu mujj ba na ngay wax wax ju rafet wala nga noppi bi nga tàmmalee sa lamiñ wax ju yiw tàmmal sa jëmm ji saw doxiin sa waxiin saw nekkiin nga meloo meloo xam ne foo nekk du ñu la xeet du ñu la yàpp du ñu xeet du ñu yàpp xeet ba nga bokk du ñu yàpp dëkk ba nga bokk du ñu yàpp diine ji nga nekk ñu xam ne diine ji nga nekk kat defar na la ba amul lenn lu la nit di xeebe ndax nit ki bu fekkente ne boole na cet ak yarute ak wormaal nit ñi ku ko xam ne nit ku mata ngi ku ko ci dana xam ne nit kii kat diine ji mu nekk yar na ko def na ci moom dana bu ngeen seetee ñi nga xam ne ñoom la sëñ Tuubaa yaral bokkam radiallahu taala anhu kenn ku ci nekk melo wi nga melowoo bërki démb rek laa ko doon wax nday nopp lekkoon boo jaxasoog moom da nga jóge ci melo woo xam ne mooy melow coono ëllëg mooy melow tiis bis pénc ba dem ci melo woo xam ne mooy melaw teraangay adduna ak alaxira doo sonn ci battaq doo sonn sukuraat doo sonn ci taxawaayu bis ba ñu nit ñoo xam ne ñu ci ëpp dañoo jàng ba xam li leen war lépp am teggin yu mat sëkk am yar boo xam ne ak woyof yéene ñëpp jàmm li ñuy wax rëy sori leen li ñuy wax añaan rëy sori leen li ñuy wax soxar sori leen loolu lépp sori leen bu fekkente ne nit ki dafa woote ne jullit la yemu ca ne murid la fu mu dem war na nekk royukaay te loolu li koy waral kenn judduwul sotti nit ku nekk am nga saf wala yàlla saf ci sa bopp boo xam ne boo ko defee danga mel na yàlla bëgg yonent bi bëgg ko sëriñ bi nga yaakaar bëgg ko nit du sàggane boppam boo tàmbalee ci farlu ak roy ndax nit fu mu toll dafa war a am dund bu tooy ku muy roy ku muy seet fu mu toll war naa am ñi nga xam ne war naa am kilifa fu mu toll war naa am aada jum saxalal boppam war naa am ay royukaay royukaay benn ngay dund ñoom du leen gis di roy ci ñoom boo ko gisatul du ñàkk nga gis ku la tane ci wet doo ko tane woon ci geneen wet it wet gëm la tane nga jéem koo roy loolooy taxam ba mel ne moom tax sëñ bi nee na fa laysa alal majdi wal makramat ida jitaha xaajibun yaxjibuk ida ajabatka xisaalum riyin fa kun minhu yakun min ko maa yuxjibuk minhu maa yuxjibuk bu fekkee ne nit yéem na la wala mu jaaxal la ci mewam ni nga jéem a euh, roy roy lu ko rek amul dara loo xam ne mooy tere nga àgg fa mu àgg na mu mel boo ko tàmbalee te yooyu ci rek dana àgg bu ko defee taaliba bi murid bi du dund dundub baahima dundub baahima mooy boo soxlaa lekk boo xiifee fexe loo lekk boo maree fexe naan boo gëmmintoo fexe nelaw boo sonnee fexe noppalu boo ñàkkee fexe am boo denc dara fexe loo denc loolu ñu bàyyi ma yëpp ndax bàyyi ma yi bu ñu xiifee bëgg a lekk dañuy fexe li lekk bu ñu maree fexe naan bu ñu sonnee fexe noppalu bu ñu gëmmintoo ku koy def bu ëllëgee waxuma la taxawaay waaye bàmmeel aji ñàkk nga cay doon doo añ doo reer doo ndékki te loolu la dara jaru ko gannaaw nit ki fii ci àdduna bii lay liggéeyee ëllëgam te nit ki mën na defar boppam ba lépp lu ma def ak jaamu yàlla lay doon faral nañ ko wax loolu bu lekkee lekk jaamu yàlla lay doon dañ ko ciy bindal tuyaaba joxuñu fenn mu naan noonu mu sol yére noonu mu nelaw noonu mu waxtaan noonu war naa jàng yoon bi nga xam ne ci la war a jaar ba am loolu bu ëllëgee mu am lu ne gàññi lu dul jeex ndax ëllëg kat nit ñi wuute nañu ci te rawante ci melow ñuy dekkee ñii ngi dekki sañse ba jekk dara du leen manqué ñii dekki am nañu tubéy ak dàll ak mbaxana waaye simis lañuy sol ñii fi mel na ci misaal vêtement la ñuy sol ñii tubéy kese la ñuy sol ñii duñu am dàll di am mbaxana duñu am tubéy dañuy ngemb ñii xaawuk fàlle dong nga leen wër ci seen ndigg ba bëy yeeg xar yeeg nag yi topp ñoom di leen ree kon ku bëgg bu ëllëgee boo dekkee jekk woomal bul fàtte sa ëllëg bu la tey fàtteloo ëllëg li nga xam ne ni kon ah jullit bi ak taalibe bi defar nañu seen bopp ci bi yar ba kenn bu leen xeeb kenn bu leen yàpp ndax boo fexee ba ñu yàpp la walla ñu xeeb la xeeb lu nga diine ji nga nekk xeeb lu nga réew ma nga ma nga bokk xeeb lu nga yitam xeet wi xeeb lu sa bopp loolu lu ñu war di dindi la lu ci ëpp dañu ne da ngay wattu sa boroom wattu sa moroom wattu sa moroom lu jafe la ndax sa boroom ku bari yërmande la bari na njéggal daanu ko waxtaane nga ko tooñ mu jéggal la nga def jénn jëf rek mu jéggal la li nga defoon lépp sa moroomum jaam li nga xam ne nag dafa lot ne yow ëllëg ngeen daje ca bis ba la mu am doyu ko mu jaaxle ku ko ameel bor du la ko baal daf lay fayu de loolu moom la wóor faral na ni laa biire naan ku bëgg xaq yi ñu lay topp wàññi ko na ngay faral def foo jullee wala foo jëfee jenn jaamu yàlla nga ñaan ñaan goo xam ne da koy yéene ñi nga amee xaq ñépp mu féete ci xaq jooje moo xam fatiha ak ay ayatul kursi wala lixlaas ay salaatu ala nabi nga yéene leen ko ndax ëllëg kat laa ma yi sax ku ci tooñoon sa morom daañu leen àtte xar mi saxoon béjjën mbëkk ki amul béjjën fii bu ëllëgee ki amuloon béjjën dañuy saxal béjjën kale ñu dindi ay béjjën mu mbëkk ko ni mu ko mbëkkee woon ba noppi ñu soog nee ne jëri ñu def suuf te nee ñu aadama du doon jihaar bañ rey ko ci yoonu yàlla suñ borom dekkal ko mu dellu di jihaar bañ rey ko ba muy ñetti yoon it feeg ngi ci baatam du dugg àjjana mukk du jéggi siraat tafayul bor ba te li mu ko fas yéenee fayee kat mooy la jaamoon yàlla wala bu jeexee amatul lu mu fayee ñu fab bàkkaaru ñoom tooñoon gannaaw loolu li ma wax ne teggin ak melo wu rafet bokk na ci teggin jëf yu rafet ndax suñu borom tabaraka wa taala guddi ajjuma gu nekk guddi altine gu nekk jaam bu ne daañu fab sa jëf wan ko fekkee ne jaam bu xam boromam nga da nga rus te da xalaat loola ba nga ko daataan def yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak ndeyi nit ki ak baayam bis bu nekk daañu ko woon seeni jëf bu jant sowee daañu ko ne yow yonent bi day kii bokk xeet yi lii la yendee jëf wala buy suba ñu ne ko lii la fanaanee jëf sa baay ak sa ndey ñu ne leen seen doom ji day lii la jëf moo tax sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu seen i jëf ngir ngeen bañ a gàcceel seen i waajur yowmal xiyaam ndax lu ngeen jëf daañu leen ko wan te ñu ñu dendal daañu ko gis jëmm ji nga xam ne teewlu na ci xolam ni li muy jëf kat yërëb bi muy dana ko seere ëllëg cër yi koy jëf daañu ko wax ëllëg gis bi ci boppam dana seere ëllëg li ngay jëf ni ci man la ko defee woon jant beeg weer wi daañu ko seere ak ngelaw li boo dee sàmmonteeg moom bu ëllëgee boo fi jógee waxtu wu ñuy rocci roo malaayika yi nga xam ne ñoo koy teertu si ak melaw rafet bi ñu nekk ak ni ñu lay dëgale ba nga jàlloog loolu lépp bu ñu ne teeñ laa delloo adduna nga li yàlla la tere mukk nga xam ne ay tiisi kese ak i soxla yi lay jaaxal ak i tawat ak xuloo xeex ak bañante ak coono ak ñàkk bëgguma ca dellu farax leen bu leen ma ca delloo mukk moo tax ñu ne man ahabba liqaa allahi ahab allahu liqaahu ku bëgg a dajeeg yàlla ëllëg yàlla dana yàkkamtee dajeeg yow yow it ëllëg ba teral la jëmm jooju jànloog loolu ci kanamam ta du te du jëlbatiku mukk faaw mu àgg ca lii lu rafet dana sopp dajeeg ndax xam ne ne bu dajeeg yàlla dana am sax lépp lii muy gis waaye man kariha liqaa allah kariha law liqaahu képp koo xam ne itam jëf nga jëf ju ñaaw ba nga xam ne ëllëg jëf jeex na ndabaatal jeex na tuub jeex na nga ne jàkk ca la nga jëfoon nga sib àgg ci lii te faaw nga àgg ca da ngay dal di sib dajeeg yàlla nga xam nga ne loola rek nga fi fekk bu ko defee yàlla it sib dajeeg yow xam ngeen la cay tegu man kariha liqaa allahi kariha allahu liqaahu te adduna ba nga ñu agsi ci noon bi nga xam ni moom la sëriñ bi doon laaj léegi mu di seytaane adduna ci boppam bokk na ci ñeenti noonu yi ñuy faral di wax ku ñu wax li ñuy li ñuy wax maxjub maxjub mooy koo xam ne kiiraay dox na sa diggante leeru xol ak màggug suñu borom bi ku umpale suñu borom tabaraka wa taala doonte jullit nga yaa ngi jullee ko woori gannaaw maxjub nga maanaam dindi wuñu say kiiraay amuloo al fatxul akbar fatx bi nga xam ne mooy tax nga jànloog secret yi jànloog asamaan yi juróom-ñaar ak li ci nekk jànloog malaayika yi jànloog ruuxu yonent yi jànloog ak lay bëgg a xew démb ëllëg la xewoon démb ci ba ak li ñu nar ci at mi ak at yee ca tegu ak ñu ko sama borom di dogalee jan loogoog moom yaay mahjub mahjub nag ay daraja la am na ñoo xam ne am nañu kiiraay yu tal la gën gi sax lu wala lu woyof lay doon mahjub moom waxtu wu xamee ne nee na jàkk adduna day nekk jigéen ju màggat di bët yi te xëpp saw wécc foŋ bu ñu ne sàññ mu bejjaaw ba weex tàll ñaaw ba bëgg a dee bis bu yomal xayaam jotee nag ba ñu taxaw ba taxawal àdduna ci jëmmam jooju wan ko jaam ñi xam ngeen kee auzu billahi mina la hawla wala yàlla yàlla musal ci ko mukk lii mooy àdduna ji ngeen daan xëccoo ak ji ngeen daan xeex mooy àdduna ji ngeen taxaw na wàcc fàtte yàlla tax di la fàtte ëllëg mu ngi nii kat adduna day tax nit ki fàtte boppam bu fàttee boppam mooy fàtte yàlla bu fàtte yàlla yàlla fàtte ko yàlla mu du fàtte waaye day jëflante yow gis kuy fàtte fàtte sa bopp mooy fexe ba xañ sa bopp xéewal yi màgg yooyu nga xam ne lu néew a dox sa digganteeg yow boo xamoon ndax li nga dox sa diggante mooy li des ci dund te xamuloo ëllëg la xamuloo tey la xamuloo kañ la mën na jege lool te doo ci xam dara nga jaay nag loolu dul jeex mukk nga xam ne xajul ci asamaan yi juróom-ñaar jëndee ko loo xam ne xamuloo da nga ko jëriñoom de te du dara ndax ñu koy rek gën a xéewlu ci adduna ëpp ci daraja ëpp ci barke ëpp ci alal gën cee tedd bis bu tëddee ci lal lal faatu lal bi muy dee loolu lépp fàtte ko mun na ni mosu ci woon a jaar ñi nga xam ne ki gën a am tiis ci adduna naqar ak bis bu tëddee ci lal boobu la fàtte na mboolem fu mu jaaroon ñooy ñoom ñaar ñi ñooyam képp ko defee nag kële woon moom bu jaamul yàlla moo perte ki jaamoon yàlla nag donte tiis yooyu la la jànkoon teewalem dëkk ak moom it mu juddoo ba bi dee dund juróom-ñett fukki at itam foofu bu fa ba mu fa na fàtte na ko jeex léegi ci saa bi ci sukkuraatam ci tàmbali génn ko xam lay tàmbalee dugg ci xéewal yoo xam ne du dog mukk te xéewal gu ñëw gën a màgg moroomam ba àgg ci nguur gu mag nga suñu borom su waxee wa ida raayta samma raayta naiman boo gisee foofa da nga gis xéewal ak nguur gu mag xam ngeen lu doy waar la yar sa bopp mooy ni ñu tàmbalee woon waxtaan nit ci li ko war ci digganteem ak boppam mu sàggane loolu lépp fàtte na boppam boo fàttee sa bopp yàlla daf lay fàtteloo boppam fàtte yàlla boo fàtte yàlla yàlla fàttale fàtte ci xéewal ak ci njëggal maanaam bañ laa xewal bañ laa njëggal lay doon moom lañ xam noonu adduna géej la boo xam ne ñu bare bare bare lap nañ ci li war di njëkk di ittee nit ki mooy fexe ba bañ a lap ci adduna te mooy say mébét yépp di mébéti adduna nga nekk ko ci ba ba ngay dee mu dox sa digganteeg fàggu ëllëg nga ne ci mébét yi rek weer bi dee am nangam bu déwénee bu nangam jotee li ngay yëpp nga aj ko ci jamono joo xam ne wóoru la da ko fekkeem déet te dana tax dafa ko ëllëg moo tax suñu borom tabaraka wa taala dana yërëm ab jaam ba yëkkati tiis teg ko ndax mébét yooyu wàññi ko ba mu delloo si xelam tax li gën a bari ci musiba mu dal jullit xam ne gii suñu borom daf ko yërëme jaam bi teg ko ko ngir mu dellu si jim ko muñ nag tuyaaba la xam ne donte jaam woon na diir dundam it du a am am benn wàll yi bu doon doxantu di dox yàgg mu romb benn wàll boo xam ne mu ngi jaamu yàlla rek ban naaj bi ko te lu ca taxul fekki cer gi ñu nekk fi nekkoon def di jaam suñ boobu xamal ko ni kii kat war na jaamu yàlla ñeent fukki at ñu gis ko ci basiraam ku yàlla teral ku am ay maqaama fa yàlla ku yàlla fonk mu continuer fa ko taxoon a jóg ba mu demee bay wàññiku romb kooku mu romboon fekk gaynde rey ko ba di ko lekk ku gaynde giy lekkee mu jam la mu seen ni ko gaynde ki lekkee mu daal di teggi dellu def ko problème lool mu xalaat nit ki man benn ko dundaat di ko jaamu yàlla xamaloon nañ ne nit ki teraanga jëm am borom loolu jaaxal ko lool ba intrigué ko te li ma guddi suñu borom xamal ko ne ko ñun ñu jooju waroon a dund ñeent fukki at seet nanu ba xam ne ñeent fukki at yooyu lañ ca war a jaamu da àgg ca martaw ba muy yéegu dana tiis te mën naa juum benn njuumte bu néew tax du ca àgg ñeent fukki at yooyu mat mu dee ma gis ne dara mënu koo jotale ci martaba boobu lu dul ñeent fukki atam yooyu ma far ko mu dee tey mu seet ne déegi déegu tiis la war a dee mooy mën a tax mu àgg ca maqaam moomu mooy gaynde rey ko lekk ko mu ànd ak doyadi koo xam ne kii gaynde rey la di la lekk ñu jàllawum ak doyadi la suñu borom noonu mu wàññee fanam bi noonu mu ko métitale ci gaynde gi ak noonu mu ko doyadale ci gaynde rek lekk ko rek ko lekk mu àgg ca martaba boobu waaye dina bokkam soog xam ne mbiri sama borom tabaraka wa taala yooyu di jëlee fi naheer wa yuriju nahaara fi layl yuxrijul xayya ci biir ndund di génn ndund ci biir ndee day dugal lëndëm ci leer ci biirub lëndëm te dara du jaxasoo lu ci nekk fam ko natt fa lay jaar dara du ci fekkee ne jaam bi mu ngi góorgóorlu am na yoo xam ne yi moo koy jàjji bi ca xelam demee kon nit ki war na fu mu toll rek am loo xam ne lii daf koy fàttaliku ngir loolu di ko jajji ndax loolu xéewal la goo xam ne bokk na ci yiy jubbanti nit ndax nit ki bu fekkee ne amul fu mu toll jëmm joo xam ne daf ko rus ragal ko di ko jaarale yoon lu mu def du noonu mu dal ci kawam tànc ko xas ko ba mu torax bu ko amul war na di fàttaliku loo xam ne lii ci kanamam wala ci gannaawam war na di toog di fàttaliku bàkkaar bu mu mas a def ngir mu gecc ngir mu gën a tuub ngir mu rus ngir mu gën a woyofal boppam ba du rëy rëy war na xalaat itam di ci kanamam muy tawati ndee sukkuraat ak ni mu demee ak kiraayu bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bàmmeel de am na nekk gu muy nekk nit yoo xam ne amul kenn ku cay mucc bu fekkoon ne am na kenn kuy mucc ci tënc googu bàmmeel bi di tënc nit kon Saad ibnu Muaaz dana ci mucc ndax Saad ibnu Muaaz tey ba mu faatoo juróom ñaar fukki junni malaayika yoo xam ne benn mësu cee wàcc ci suuf ñëw na ànd ca jàkk ngir tedd nga gum tedd ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam intazza al arsh li mawti saadin arsh ci boppam jaayu na ci deewug Saad ibnu Muaaz bi la téewul Saad ibnu Muaaz googu day bàmmeel tënc na ko yow nag doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu koy dencee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xarkanam bi dafa yëkk koo gis xam ne am na mbir mu ne ci moom ba mu yàgg mu daj bi ñu ko laajee mu ne dama fàttaliku sama doom jooju la fàttaliku tënk bàmmeel ma ñeewantu ko ba ñaan sa borom mu woyofalal ko. Saad ibn Muaaz xam ne juróom-ñaar fukki junni malaayika wàcc nañ ci deewam ngir ñoo xam ne mosu ñoo wàcc ci kaw suuf mukk benn sarbet ci sarbetam musuwaar ci musuwaaram yi mu amee rek am na daraja joo xam ne moo gën adduna li ci biiram teewul bàmmeel tëj suñu borom nag bu yërëmee jaamam te jaam bi yenu yen bu diis ci ay bàkkaar ak xaq dañ ko di faral di teg lu tiis wala mu mettil sukuraatam moo tax sukuraat kenn mënu caa xam ki texe ak ki texewul yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jóge dafa daan wax inna lil mawti sakratan hmm, dee am na waxtan de am na waxtan de waaye na dañu ne dafa yóbbaale yaxtanu ndee ci xeetam yépp ku ci nekk ak lim la jëlal léegi sukuraat dana metti ci ulama wala amiloon yi wala akabirul awliya yi ndax yi koy tax a metti yii benn seen njaboot bi ñu fi bàyyi xam ngeen wala fii daañu wax ne nit da nga di siis buñ ko yëkkatee mu diis bu fekkee am na ko mu bëgg ko fi nekk bu gannaaw bu dee buñ ko bëggee bu ca bàmmeelee noonu nga xam ne kon bu ñuy génne roox gi roogi ci boppam benn dana tiisoo béréb bi mu daan jaamoo yàlla te léegi jaamu yàlla jeex na ci moom du fi jaamu ci yàlla génn ci béréb boobu muy dëgër loolu dana yàggal sa kuraat dana ko metti njaboot yi muy bàyyi ak taalibe gi yooyu xalaat gi mu leen di xalaat du néeg a dem wacc leen ci te seytaan yi ngi te bari na doole te xamul lu koy wuutu gannaawam dana tax muy daas daas lu roo gi dëgër dana metti ci borom yërëm ko fekk am na bàkkaar nin ko naroon a mbugal ëllëg ñu dajaleel ko ci sukuraat si mu metti bu deewee set wecc bu demee ci bàmmeel mu leer dana metti sukuraat li loolu weesoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na aji gëm luy génn day mel ndax luy seet ndànk ndànk lay génn ba boroom du am ñettit luy waaye roof yéefar buy génn dañ koy péq péq bu metti ñu ko ñuy koy rey mbaam ñu ne ko noonu nit dana jëf jëf ju baax yoo xam ne dana tax ñu woyfal ko sukuraatam ba mu woyof toy toy toy toy ba nga xam ne bànneex la ci yooyu day mel ni ko gëmmente dina bëgg la ku bañoon dee la la bu suñu borom mayoon mooy ñetteelu nit ci ngëneel bu yoon Muhammad sallallahu alayhi wasallam yooyu ak Ibrahima Muusaa gën ci mbindeef yàlla bind yépp bi mu faatoo te borom basira gis ko di ko laaj na na yow ni mu nga ragale woon dee dee na mu mel ni mu mel ni picc moomu nga teg ci tool bi ni muy lakkee ay beñe ki yooyu muy jàllar bi ko lu mucc te du dee génn ci métit bi moonu tool bi keneen laaj ko créatine tous ne gas bu ñuy fees te muy dund ñu di ko fees noonu muy nekkee ci moom Sayidna Aïcha radiyallahu taala anha romb nañu bu tuuti romb ko mu jooy ba bëgg a dee su ko looy mu ne yërëm xale bi rek ci nëjub bàmmeel ci tëj tënk di bàmmeel di tëj sallallahu alayhi ne ko waaw naa kenn du mucc ci nëjub bàmmeel googu naa xaasim sa doom bi sax du ci mucc mu ne du xaasim du Ibrahima ku ci mucc koy doy quoi mu ne yërëm xale bi rek ci nëgëb bàmmeel ci tëj tënk gi bàmmeel bi tëj sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waaw naa kenn du mucc ci nëgëb bàmmeel googu naa xaasim sa doom bi sax du ci mucc mu ne ku ci mucc yéen rafet nag ba tey bokk na ci li nga xam ne dana xettil nit ndax yomal xiyaam fi téere yi wàcce kenn ku ci nekk téere bi nga xam ne li nga mas def lépp bind nañ ko ci lenn mu rot ci sa kanam wala ci sa ndeyjoor ngay aji texe wala mu rot ci sa gannaaw wala ci sa càmmooñ ngay aji bañ a texe la qadrallah doomu aadama dana ubbi téere bi gis ci yoolu aj te musula aji yoolu goreel jaam te musula goreel nangam ci alal te musu koo def mu ne kii de du sama téere man lii defuma ko ñu ne ko ah waaye da nga koo kon jullit bi ne man ma amoon alal danaa aji te luy dëgg ci moom ñu bindal ko yoolu aj ki ne moom amoon naa ko bëgg na am da def ci lu baax dimbali ci lislaam dimbali ci yoon wi xettali ci way néew ji yi kon jullit bi man bu ma amoon alal danaa aji te luy dëgg ci moom ñu bindal ko yoolu aj ki ne man de alal ji du am bu ma ko amoon maa ko bëggoon a am ndax def ci lu baax dimbali ci lislaam dimbali ci yoon wi xattali ci way néew ji doole yi moo kooka dana mel ne am na ko te def na ko dañ ko koy bindal ci téeréem kon nga xam ne yéene ni ma wax woon ne yéene yiw lu ama bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa santaane bokk na ci teggini looy tàmbalee def waxal bismillah bismillah sax yoonal nañ ko ci yu bari seytaan ngi taxaw mu nit ki lekkee tamit bismillah mu mel ne ndox ci ca ñam wa am nañ ko ci xolam tàllal ñu xam bi lubb xol waa ji ko ëf di ko digtal lu bon rek xelam lu bon di ci nekk loo xam ne li topp bànneex la di ci nekk mu di ko benn mu daas daas lu góorgóorlu bañ koo def wala mu def ca tuuti wala mu nit muy tëdd ci lalam ñëwal bis koy sanam loolu lépp moo di bëgg yàlla wala yàlla bëgg ko nan lay def di bëgg yàlla alquran dafa ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi doomu aadama yi ni leen bu ngeen bëggee yàlla topp leen ma yàlla bëgg leen fekkee ne da ngeen bëgg yàlla ni ngeen ma topp rek bu ngeen ko defee yàlla bëgg leen yàlla bëggam nii nit di bëgg yàlla di ko bëggee ndax nit ak bëggam dafay ànd ak faiblesse sa xolay nekk ci lenn mel ni mënuloo koo ñàkk boo toll di ko xalaat doo am kàttanu ñàkk koo sàkku lanu ca nujj wala ngay bësanteeg moom di jihaar mu indi ci yow tiis sa xel di ca dem léeg-léeg suñu borom moom taala an dalika uluwan kabira loolu néew ci suñu borom kon suñu borom bu ñu nee bëgg na diw wala bëgg na xeet sàng wala bëgg na nangam ñeneen daan ko waxtaane insha allah ndax azza wa jalla màggam gi màgg gu yemul fenn kattan gu yemul fenn kawe gu yemul fenn rëy gu yemul fenn dafa jommante woon ak sax leneen di am ci wetu yàlla dafa rëy rëy goo xam ne moom rek mooy am leneen du am dara amul waaye li ñuy wax al mashiatu al ilahiya mooy xadis bi mu wax ne kuntu an kanzan lam uraf fa ahbabtu an urafa fa xalaqtu alxalqa fa taaraftu ilayhim fa bii yaarifuuni bii yaarifuuna nii dama nekkoon ndàmb loo xam ne kenn xamuma ma bëgg nag ñu xam ma ndax turam yu mag yi ak meloom yi dafa war am ay ajuwaay fu mu ci lu muy jëfandiku ma daal di bind mbindee fii xamal leen sama bopp ci man lañu ma xamee maa tax ñu xam ma mu mel ne que ci koy xalaat te xamul def naan suñu borom kon foor gi mu fooroon ba bu amee ba dafa moom dafa musula ñàkk musula ñàkk am fu mu toll mu ngi am te dara leneen warula am ci wetam leneen warula am ndax di bokkaale moom ak di am yàlla di am lenn di am waaye nag machi a ci boppam moo taxaw taxawaayu bëgg googu fan arafa ñu xam maanaam monsieur am moo aju ci loolu te monsieur a suñu borom jombe naag lenn mu aju ci lenn te loola amul mu ne kon mu dal di sàkk ay mbindeef xamal leen boppam ñu xam ko nag bi xukmil machia attem boobu nag dal di wute lool ci jaam ñi mu ñi mu jëfan lëf leen tey si ñoom mu sàkk ay jaam yoo xam ne yëkkati leen ba daraja yëkkati ko jox leen kattanu darajay kattan jox leen tedd nga dafa leen lépp lu ñu bëgg teg leen ci maqaama yoo xam ne yi maqaama mënu koo weesu ku ñu bind tedd nga ji mu leen jox muy tedd nga ju sax yoo xam ne àgg nañ foo xam ne mbindeef mënu faa weesu moroomam ñooñu di yonent yi ak malaaka yi ak ku ko sopp ci jaam ñi xam ne ñooy ñooy martaba yi gën a kawe ñoo fa àgg yi xam ne àgg nañ fi suñu borom foo xam ne dara du ko fa àgg lu lenn lu mu bind loo xam ne da nga ko àgg foofu ñooñu nag bi xamee ne suñu borom tabaraka jox na leen daraja jooju mu sàkk yeneen daraja yoo xam ne àggul ci ñooñu waaye daraja yu kawe lañ yoo xam ne ku ci àgg daan wax daraja yi bi ci nekk li leen yàlla xéewale ak leen suñu borom defal ngir kawe guñ kawe ak jege gi ñu ko jege ñooñu siddiqoon yi ak aqtaab yi ñoo àgg ci maqaama yooyu xam ne suñ boroom dafa àgg ci mel ne kuy daf seen bànneex lu ñu xalaat wala lu ñu bëgg rek yàlla def ko yàlla seetalu leen dara dara dara dara dara seetul seen jëf seetul seen dara ñooñu bëgg gi ñu bëgg suñu boroom daan ko waxtaanee insha allah ak bëgg gi leen suñu borom bëgg gannaaw bu ñoo ñëwee ñetteelu daraja yi mooy saalixoona yi saahidoona yi nga xam ne ñu ngi wattandiku lépp lu yàlla tere di jëfe lépp lu suñu borom digle di jihaar ak seen bakkan di jihaar ak seytaane di jihaar ak bëgg adduna di jihaar ak daraja di wattandiku lépp loo xam ne dana dox ci diggante seen borom waaye aguñ ci alfatxul akbar seen ruuxu borom boyalu ko ci malakut samawaati wal ardi ñu janloog secret yi gën a màgg ak nëmmeeli suñu borom yi sañ a jëf sañ jëf di def ak di dindi nga xam ne àgguñu foofu mooy ñeenteelu daraja yi ñetteelu daraja yi ñeenteelu daraja yi mooy mboolem jullit ñi rek ñi nga xam ne gëm nañu yàlla ak seen imaan googu teewul ñuy jàdd léeg-léeg di def luñ tere di mooy ak tuub di sàggan di fàtte ñu jëm ci yàlla ñu tàbbi ci mu muxaalafaat yi waaye mboolem ñeenti xaaj yooyu yëpp ñu ci nekk borom dara ji yëpp ñu ngi jëm àjjana incha allah am na nag lu gën a kawe àjjana waaye ba tey àjj rek lañ ko wax àjjana lañ wax am na maqaama yoo xam ne ñu waxtaanee ko nit ñi duñ ko boole ci àjjana waaye alxuraan dana ne àjjana fekk yooyu yaa muy wax. kon suñu borom eh, jëf ab jëfandikoo bi muy jëfandikoo ci jaam yi nga xam ne amul app amul fu mu dalee amul fu mu yem mu ngi aju ci machi am coobareem rek. loolu ñi nga xam ne tànnal ñu leen martaba yu kawe lañ moom loolu tànn googee mu leen ko tànnal tam la ñuy tuddee bur mborom suñu borom bëgg ci misaal nga xam ne bu sëriñ bi lépp dañ naan dafa bëgg ñooñu bëgg na leen lool yu bëggu suñu borom kon juróomi juróom benneel bi ci la yëfar yi dugg ci la jullit yi dugg ci la ñëpp dugg mooy al mahabbatul am mahabbatul am fi mu tegu nam gi mu na bind leen ñu leen bañoon du leen bind mu bind yéefar yi bind seytaane yi bind jullit ñu doyat yi ak ñi ci def ñëpp mu bind leen kooku mooy almahabatul amma bëggeel gi nga xam ne mooy cosaan ndax bëggeel googu mooy iraada iraada moo di nammeel suñu borom dara forcé wu ko ci bind yéefar yi ak seytaane yi moom la sopp coobare googu mu nga xam ne daf koo sopp ba mu bind leen bu amoon leneen lu ñëw bëgg ci fanq dara wala mu di ci rey dara loola tooñ na kon bëgg mahabbatul amma googu lépp lu am rek dugg na ci biir bëgg googu ba tax na kon ñu aaj tere yàq tere tooñ ci ku mu doon tooñ yéefar beeg tooñ seytaane seet ku mu doon araab na ndax yàlla am na bëgg gum ko bëgg mahabbatul amma ci mu am nga xam ne bu ko bëggul woon du ko bind ndax mboolem ruu yëpp ruu yéefar ruu jullit yëpp bañ leen bindee xam nañu yàlla xam gu mat nangu ko li ko jaamu jaamu gu mat kon fu mu ñëw ci adduna ba nekk ruuxu yéefar wala ruuxu seytaane ana lan a ko waral ruu ah alquran dafa ne wa in minhum illaa yusbihu bi hamdi walakin laa faqahuuna tasbiihahum amul lenn loo xam ne da ko gis ci adduna muy butéel bii ba ci rajo bii ba ci sànq la ngi dox ba ci picc mi ba ci nit ki loo gis rek mu ngi sàbbal suñu borom ba ci yaramu nit ki donte xol bi bañ na ba gëmul yàlla it yaram waa ngi sàbbal suñu borom sàbba goo xam ne borom basira bu ne dana ko gis am nit koo xam ne fii ci ndakaaru ci pharmacie pharmacie gi euh, gox boobu am na ordonnance dem di jënd ordonnance bi bi mu ko wanee madame bi benn madame nekk fa bi mu génnee garab yi nga xam ne moo nekk ci ordonnance ba dajale ko téye ko nii ñaari loxoom di ñëw mu dal di dégg yaramu madame bi ni lépp ni muy sabbaa ba mu def xol bi te kooku benn nit la woon xam ne kon wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum mooy amatu naas ñoo du dégg sabbaa yi léeg-léeg suñu borom muri kiiraay gi nga xam ne moo tax nit ñi duñ ko dégg ba ñu di ko dégg niki ni ñu déggee sàbbaak ñam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu ko téyee ci loxoom lekk gu ko ñu dégg ni ñam bi di sàbbaa naka noonu jamra yi mu doon sànni bi mu téyee eh, doj yi nit ñi dégg ñuy sàbbaa naka noonu bu daan romb màkk am na jamono yooyu doj yi muy jub dañ ko daan asalaamaaleykum ya rasulullahi loolu li dañoo muri kiiraay ngir wane kéemtaan ngir wan nit ñi loolu la kon ba ci yaram yi yéefar yi réerewul yàlla xolu yéefar yi moo réer moo réere suñu borom waaye yaram yi réerewul yàlla ndax lu tax lépp lu lu am xam suñu borom di ko sàbbaal doomu aadama nag xelam mooy kiiraayam moo dox digganteem ak loolu ba nga xam ne ni doj bi xamee boromam ba di ko sàbbaal doomu aadama ñoom dana ko fàtte léeg-léeg ndax lu ko lu tax xel aada ji suñu borom doxal doxale digganteem ak jaam ñi balaa taw xiin boo jiyee balaa sax mu fekk mu tooy ku ñu dagg sa bopp nga dee boo gëmmantoo ne la wa koy faj yi yëpp ay aada lay suñu borom jëflanteeg jaam yi rek ngir tëral sariya ci àdduna waaye lekk waralul suur yàllaay suural ndagg bopp reyul nit yàllaay rey nit safara lekkul dara yàllaay lakk nga xam ne nag kon fat dëgg nga xam ne ñoo nekkoon ci martaba bi ma njëkkoon a wax ñoo lab ci géeji tawxiid yi nga xam ne yëgatuñu nekkug lenn ci àdduna lu dul yàlla seen xale si lenn lu yàlla seen nopp diggatul nekkug lenn lu yàlla daan ci wax tuuti insha allah bëgg googu nag nga xam ne mooy almahabatul amma nga xam ne suñu borom tabaraka moom la bëgg lépp lu mu bind ca cosaan nga xam ne kon li ñëwaat gannaaw bi buñ dee jàng alquran gis wa yawma nahshiru a'daa allahi ila naari ak suratul xasri boo ko waa banu qaynuqa déedéet banu Nudayr noon yi noonu yàlla yi ñu leen di wax ci alxuraan ak ñeneen ñi nga xam ne lu gaar la loo xam ne nekkul woon ca cosaan cofeel ga moo doonoon cosaan lii nag dafa aju ci masiha dana mën a leer insha allah kon bëgg googu nga xam ne moom la suñu borom bëgg lépp lu dund mu di bëggu cosaan gi ba nga xam ne yéefar yi am nañ ci cër am na ci wet goo xam ne xaram na wax ko kenn du ko waxtaane akabir yi ñoo ko xam ndax fay du lay dikke am nañu ci aarifoona billahi ñoo xam ne xaw nañu diine tuuti Muhyiddin ibnu Arabi ak Cheikh Abdul Karim al Jili fee feeñal nañu tuuti ci yooyu nga xam ne ay sekara la kenn waru koo wax nit ñi ba tax na suñu borom nattu leen ca ci waaye nag ci maanaam am mahabbatul am na bëgg googu bind yëpp lépp lu bind ba ci yër yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na tuuti fu ko gàndeeru ku ñuy wax Suhayl ibnu Amrin dafa nekkoon waa joo xam ne suñu borom daf koo jox talaaqatul lisaani ak balaaxa mu ko mën a wax mën a wax ba doy waar waxtu waxee rek yëngal lépp lu daloon dafa daan taxaw di ba di dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñu bari dañuy woon gannaaw yonent bi bi nga xamee ne ci xare Badar dañ koo jàpp mu ànd ci prisonniers yi de guerre am ku ci yonent bi yan téeri ne Seydina la ñu ne du moom keneen la ne ko na nga nocc ñaari bañu kanamam yi léegi taxaw mukk ci béréb xutba di la xas yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lu ma ko mettital suñu borom di ma mettital ak lu ma nekk nekk yonent nga xam ne kon suñu borom ci nga tooñ ñu war laa yar wala yoon dal ci sa kaw rek la nangu ñu dale ci ci kaw nit ki waaye liñ bind lépp gannaaw bëgg na ko mayul kenn nga di ci jëfandiku loo xam ne lii jaaruloo ko ci yoon moo waral wa indi maa oqubtum bihi wala bu ñu rey Seydina Hamza te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dox ba agsi ci moom fekk ñu xuuf bakkan yi xuuf tuñ yi xuuf nopp yi takk nas ko def ci ay caq ak i teqal ma xëj jiite leen xotti biir bi ay res bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doon mer mer na mer moo xam nee na bu fekkente ne jekku naa waa Quraysin danaa jàpp fanweer ci ñoom daggat leen métital leen def leen nii alquran dal ci kawam wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabatum lahu wa xayrun lisabirina buñ leen bu fekkoon ne suñu borom buggul woon kon yonentam bi mu gën a fonk du du bu te itam kon Suhayl ibn bu ko bu suñu borom bëggul la bu ko suñu borom bëggul woon du ko di ci fayanteeg yonent boobu alayhi salaatu wasalaam kon bëgg nga xam ne suñu borom bëgg na ko ñun nëbb na yërmande joo xam ne duñ ko waxtaanee Cheikh Abou Yazid Bustami def na mu baasata ak suñu borom tabaraka wa taala mu mooy lan xam ngeen ne jullit ñi nga xam ne dañoo bokk ci amatu naas am na ñaari xaal. mu di alxawf ak raja ragal ak yaakaar jullit bi léeg-léeg dana tollu jamono boo xam ne ragal gi muy ragal yàlla mooy not ba mu defe ne du mucc bu dee jullit bu baax léeg-léeg yaakaar ji not ba mu defe ne jullit ñëpp tey dem àjjana te duñ leen xisaab diggante ñaari mënsee yooyu muy eh, xawf ak raja jullit bi bu weesoo martaba boobu doo sutu ko wax xawf ak raja dañ koy wax al qabd wal bast xob bi moo taxaw taxawaayu xaw fu ragal mbast moo taxaw taxawaayu rajaa mooy yaakaar bu soo foofa dana dem ba xam ne alhaybatu wala nun suñ koy tuddee jaam bi day àgg ci boromam foo xam ne su borom léeg-léeg day mel ne ku wàcc ci misaal ngir gën a jaxasoog moom ngir gën koo wéttali ngir gën koo wan ak yërmandeem ak baaxam di waxtaan ak moom ni nit di waxtaan ak morom ma Cheikh Abou Aziz Bistami tolloo ci un su boobu radiallahu taala anhu suñu borom azza wa jalla ne ko di kafak moom ci misaal ne ko yaa abda suuhi yow jaamu mbon bi bu ma xamul ayib yi bilaa ci doj te kon kenn dootu la fonk mu ne ko yow itam li nga ma wañ wan ci sa yërmande bu ma ko waxoon nit ñi kenn dootu la jaamu ñëpp daañu sukkandiku ci sa yërmande jooju suñu borom ne ko wax ah de mu ne ko waaw bul wax bul <laughs> ah, bu njëkk bi ak luulaa bi nga xam ne moom la suñu borom tànn gën a fonk ci jàmm yi nga xam ne boo ci amee ne pepp zarra rek da nga àgg ci marché ba ñu gën a kawe gaa yàlla yooyu dañoo lab ci biir géej gi tawxiid ci maqaama moomu nga xam ne maanaam mboolem awliya yi xëy yi sax seen xet seenuñu leen waaye amatul awliya yi suñu borom daf leen ñoom dañuy jaamu yàlla ñële nga xam ne dañoo àgg ci mahabba boobu nga xam ne mooy bëgg jëmmi yàlla ci boppam bëgguñu ko nag xam nga daa daañu bëgg na ci gaa yi yàlla daañu bëgg ngir xéewal gi leen di xéewal ñii musiba bi mu leen fegal te teg ko ñeneen ñii bëgg yàlla ngir bu bi nga xam ne jéggi na dayo ndax waxuma la rasulullah la alayhi wa sallam taaram bi ñu lëm denc ko xam ne génne wuñ ko adduna waaye sayyidina jibril rek ni mu daan dikkee yonente bi di ko gis sallallahu alayhi wa sallam yéemu na rafet na rafetaay goo xam ne bu ko nit ki gisoon dana dof nga xam ne fu mu romb rek day bàyyi foofa ay tahaawi lumière yu yu vert yu bële yu gën a rafet ci àdduna ba xam ne bët nit ko koo xool xoolu nit mënu koo dékku waxuma laa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma laa suñu borom tabaraka wa taala ñenn ñi bëgg ko ngir taaram bi ngeen ñi bëgg ko ngir xam bu mat bi nga xam ne dara rafetu ci ngir tedd nga am ji ñi bëgg ko ngir baaxam gi ñi bëgg ko ngir yërmandeem gi ñi bëgg ko ngir kàttanam gi ñi nga xam ne nag ñooy ahlu rutbati loolaa ñoom bëgguñu ko ngir lenn lu dul jëmm ji lañ bëgg bëgguñu lenn sax du jëmm ji ci bopp nga xam ne amul sabab loola nga xam ne tabeek suñu borom mooy seet jaakoo fàggu suñu seet ko rek mu mu mu jële ko ne ñu tollu ci maqaamu moomu nga xam ne mooy mahabbatu zaati jëmmi suñu borom ji tabaaraka la bëgg te amul sabab ma ne Cheikh Ibrahima ibni Adham biñ ko da nga moy mu ne ma may moy day te dugg àjjana jaamu yàlla te dugg safara ma ko gënal ngir kersa gi mu kersa suñu borom ndax jëmmi suñu borom ji mu bëgg Abu Yazid Bistami biñ ko ne kañ sa bëgg yàlla gi nga ko bëgg ba doo nekk nit foo toll mel ne ku dof kañ lay dañ mu ne xanaa bu ma gisatul kenn ku ko bëgg nga xam ne bëgg na suñu borom ba fiire ko ba nanguwu cee bokk kenn ba bu gisee kenn mel ne amatul jàmm ba nga xam ne nee na balaa noppalu dootu gis kenn ku bëgg yàlla ñi nga xam ne ñooy martaba ñaareel bi mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg suñu borom tabaraka wa taala ngir xéewal gi mu leen di xéewal ak musiba mi mu leen fegal bëgg googu nag la yonent yi jàngale ndax gële moom duñ ko jàngale ndax nit mënu koo fàggu yonent yi biñ ñëwee yonent yi tax yonent bi sallallahu alayhi wa sopp leen yàlla ngir gi leen di xéewal leen ngir bëgg gi ma yàlla bëgg sopp leen sama mbokk yi sama waa kër gi ngir bëgg gi ma leen bëgg noonu la huut ak saalixu ñëpp boo jàngee alquran nga gis ñu ngi sa oh, fàttali jaam ñi xéewal yi nga xam ne moom la leen yàlla xéewal ne leen bëgg leen yàlla ngir xéewal gi mu leen xéewal wadkuru iz jaalakum xulafaa min baadi qawmi nuuhin ak wadkuru iz jaalakum xulafaa min baadi aadin wa babaakum fil ardi tattaxiduunahaa suhulan di leen fàttali xéewal yi leen yàlla xéewale ngir ñu bëgg yàlla bëgg googu mooy daraja ñaareel ji ndax dañ ko bëgg ngir lëf nga xam ne kon xëy na mën nañoo misaal ne bu loola dañoon duñ ko bëggati comme ñu njëkk ñaa leen gën a dëgëru bëgg kon borom ñaar euh, martabay ñaareel yooyu nga xam ne moom la yonent yi jàngale nga xam ne mooy li ñu mën a xam nga xam ne jaam am na ci sabab di fàttaliku bëgg ko yàlla bëgg ak lim ko fegal ak ñi nga xam ne moom ñoo yam yem képp te mu teg leen lii te tegul te teglu ko ko moom ñii mu def yéefar te moom mu def ko jullit xalaat yooyu yëpp nga xam ne lu ko suñu borom la bëgg googu sukkur la tudd mooy sant suñu moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam xamle ba bi mu sujjootee yàgg ci sujjóot bi ba Sayyidatuna Aïcha defe ne dara xew bi mu dikkee di ko bëgg a yëkkati bi mu si bi mu ne ko mu yow suñu borom liyaghfira laka Allahu maa taqaddama min dhanbika wa maa ta'akhkhara suñu borom jéggal na la lépp lépp lépp sa njaal bi rek sa mujj ana looy sonal sa bopp mu ne afala akunu abdan shakura ndax du ma nekk jaam buy sant boromam nga xam ne kon mu ngi jàngalee ñu bëgg suñu borom ngir yooyu xéewal yooyu mooy bëggu ñaareel ni kon wuti naag ba tey ko dugg njëkk sabab ñu ko seetee mooy mahabbatul imaan yi ngëm gi nga gëm moo nga bëgg yàlla gëm gi nga gëm ne am nga borom boo xam ne moo la sàkk moom la te fu ko neex mu jëmale fa ëllëg te moo yor xéewal lépp ngi ci loxoom nga bëgg ko bëggub iman kooku mooy ñeenteelu bëgg gi mooy ñetteelu bëgg gi ñeenteelu bëgg gi li ma waxoon mahabbatu ilahiyya la tudd suñu borom ni mun amee nguur gi kàttanam ak léppam daraam yemul fenn ak sañ-sañam lu ko soob def yëpp gi nga xam ne moom la ko roo yëpp yëpp jaam yëpp yëpp ba nga xam ne ñii suñu borom wàññi seen kiiraay ba ñu di ko jaamu ñii ci des nga xam ne yéefar lañu ndax kiiraay yi tal yi waaye li ñu doon doon yéefar ñu ngi koy jaamu te sañ ñu ko bañ mu ni mu di yahoot yi nga xam ne ba tey xamuñu yàlla dëgg dëgg waaye nangu nañ amuk yàlla la nekk ci diine joo xam ne ab yonente ko mos a indi mu di yahoot naka noonu ñeneen ñi ñu ci des ñëpp ba ci ñuy jaamu xërëm jaamu gi ñuy jaamu xërëm ji boo leen laajee ñu ne yàlla ñu ne lii dañ koy jottali mooy wasila suñu digganteeg suñu borom waaye nangu nañ yàlla am kon moo di loolu nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf ko feeñoo jaam ñi jaam bu nekk fam la wan yonent bi sallallahu alayhi la sallam ne suñu borom tabaraka wa am na juróom-ñaar fukki junni kiiraay yu leer ak lëndëm bu fekkonte ne xotti nañ ko bu wa ci tabaraka wa taala maanaam feq feqi xakanamam yi képp ci sa bët dal eh, da nga lakk da ngay da xëm noonu nag ñu feeñee ñii ci ay kiiraay ba ñu di ko jaamu ci ci kaw xërëm ñii ñu di ko jaamoo diine joo xam ne suñu borom nangootu ko nga xam ne seeni kiiraay yu tal la Muhyiddin Ibn Arabi moom lay junj naan laqad kuntu qabla al-yawmi unkuru saaxibi iza lam yakun diini ila diinihi daanin wa qad saara qalbi qaabilan kulla suuratin fa mushafu qur'aanin wa dayrun li ruxbaani ila axirihi ñett ñeneen ñaari bayt tegu na ci yoo xam ne ci nekk wane ne bu njëkk kat nit ki bu bokkul ak man diine dama daan weddi mbiram waaye léegi sama xol nangu ne bépp forme diine maanaam xam na ne mahabbatullahi mahab ay darajaat la waaye yi ci nekk ak fële yàlla feeñoo waaye ñu mu neexin mu naqar léegi suñu borom tabaraka wa taala te sañu ñu ko bañ du du du ñaata affaire rek passé ak ndax laaj yi. ñu wala man ñaar wax ko ci des seet leen nam li na ngeen ko xalaat rek ma àggale exposé bi ñu xew ko ci laaj bi martaba yooyu mooy bëgg ñi nga xam ne moom la eh, suñ borom bëgg jaam ñi ak ñi nga xam ne moom la jaam ñi bëgg suñu borom ñi ko ñi bëgg jëmm ji ñi bëgg ñi ko bëgg ngir xéewal yi ko bëgg ngir seen ndëm ak ñi nga xam ne nguuram gi moo dal seen kaw di leen def loolu la ñuy jëf nga xam ne kon bépp kuréel bu mu ci doon fattabi'uuni yuhbibkumullaahu ñu yorante bi salaatu ni ngeen ma topp yàlla bëgg leen ñi nga xam ne mooy borom ñeenti daraja yooyu yëpp ku ci nekk am na melo woo xam ne ñi nga xam sax ñetteel euh, ñetteelu ñetteelu daraja yi rek waxuma ñaar ñi leen jiit waaye ñetteel yi seen daraja yomal xiyaam ak seen xéewal suñ borom dong ko xam xel mënu ko xalaat ndax kenn ku ci nekk sa kër da am lu ëpp juróom-ñaar fukki junni ci ay soxna kenn ku ci nekk danga nga am ci ay xalel yi nekk ci sa service kenn ku ci nekk lu mot juróom-ñaar fukki junni te kenn ku ci nekk am nga sa pale bopp boo xam ne yaa ko aajowoo gëmm ji mën na nekkandoog ñoom ñëpp juróom-ñaar fukki junni yooyu ci benn waxtu te kenn ku ci nekk dana mel ne moom rek te kooku la nekkal tabaraka taala mais wasana bi shakirina moom la suñu borom di wax ida raayta samma raayta naiman kabiran boo gisee foofa xëy ak nguur mag la wax ñi nga xam ne ñoom ñooy martaba ñeenteel bi nga xam ne iman rek la ñu bëggee suñu borom maanaam rek dañoo gëm rek seenu mujj mooy dem ba janloog suñ borom tabaraka wa taala teg ci seen bët ni ñuy janloog weer wi suñu borom azza wa jalla ci jamono boobu dana njëkk a feeñu jaam ñi ci yeneenu melo woo xam ne buñ dikkee duñ ko xam dañuy muslu ci moom bu leen ne maay seen borom dañuy muslu ci moom waaye nag booba aarifoon yi ñoom daañu ko xam waaye amatu naas yi duñ ko xam bu delloo nag jëmmi siwaat ak yeneen melo wañ ko séenoo ñu soo a xam nit ki mooy suñu borom tabaraka wa taala kon bëggu lu ludul mësi am rek coobareem rek mooy coobareem ndax suñu borom foo xam ne awal du moomante ci moom maanaam du soppiku amul ko soppiku am na lenn borom xam-xam boo xam ne bi muy jàngale li nga dul lépp at mu ne aju la aju nga umra nga nga gërëmloo say xosanaam maanaam ñi nga ameel xaq ñëpp fay nga leen génn nga àjjana ba mu leew la loolu ci ñaan googu rek dem Tuuba def loolu junni yoon gën a yomb te ndegam loolu ci ngay amee loolu lépp rawatina leen waaye nag mu ngi aju ci yéene yi nit ki mën naa am yéene joo xam ne mën na fi jóge dem Touba wala fu gën a jege Touba mu ngi ko jege Touba ci yéene mu dem am yoolu junni aj waxuma la benn aj yi junni waaye nag mu ak yéene yi rek ci aju mu ni mu laaj ba xam ki nga xam ne bokkul leen diine mën nga koo sarax nekk ci diine sarax moom mbiru diine la moo tax mbiru diine moom duñ ca dugal ku dul jullit waaye mën nga koo may fekkee ne dañ koo may ngir mbokk wala mukaafa am maanaam fayante njekk yow miy jullit ak sa yéene dana mel ne ku sarxe da nga am tiyaaba léegi kii am na lu ngeen diggaale te loolu tax ne lislaam sant na la dara ci moom ndax dañu ne xaq yi nii la xaq dëkkaale xaqi diine xaqi mbokk ki nga ñetti xaq yëpp mooy kii sa mbokk ba noppi ngeen dëkkaale ba noppi mbokk diine boo amee nga ko ñetti xaq yi yëpp boo ko defalee ñetti xaq yëpp su ay kii nga ko fay nga ko ki nga xam ne ñaari xaq ko ameel mooy nga xam ne sa mbokk waaye yéen a bokk ba noppi bokk diine ak nga xam ne benn xaq rek nga ko ameel mooy nga dëkkal te bokku leen diine dëkk gi nag mën ngeen a bokk réew mi mën ngeen bokk dëkk bi bokku leen diine ameel nga ko xaq dëkkaale la yanhaakum llaahu ani llaziina lam yuqaatilukum fi diin wa lam yukhrijukum min diinikum an tabarruhum wa tuqsituu ilayhim innallaaha yuhibbul muqsitiina innamaa yanhaakum llaahu ani llaziina qaataluukum fi diin wa akhrajakum min diinikum wa zaaharuu alaa ikhraajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaa'ikum alimun léegi ki nga xam ne di jullit waaye dëkkaale ngeen lislaam sant ndaw nga jëflante ak moom jëflante bu rafet bu la defalee njëkk war nga koo fay bu la neexee mën nga koo may may gi bu fekkee dafa am sabab boo xam ne tax lislaam sant na la ko mu mel ne sarax da nga am tuyaaba waaye nag mënuloo koo sarax sarax moom mbiru diine la doog ko def gannaaw mbiru diine la doog ko def waaye nag mën nga koo jox sa alal mën nga koo jëriñ ci sa alal ci itam na ngeen digaalee rafetalu dëkkin rafetalu adduna moo tax hmm? laaj bi Moustapha Tall moo daan laaj bi mu ne yow sëriñ bi man Moustapha Tall laaj la gërëm di la sant di ñaan saw fan gudd di gaañu xaadim rasul te di la laaj yan jikko la taalibe war a jikkowoo loolu mooy laaj bi la Moustapha Tall di laaj waaw